wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax a baax waa barab bi ñëpp rek euh, daara ji nga xam ne daara yu sàkku xam-xam la ñu ngi fi nuyu ñëpp wala ñoo xam ne dañ fi sàkku xam-xam euh, di ñaan sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala mu boole ñu defal tawfiq xanaa bi dellu si waat ci li xam ne moo di suñu waxtaanu fajar ci bi di aljaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin alqayrawaani almaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin ba tey ñu ngi nekk rek ci régal yi nga xam ne koo teg pour mën a ki melakaanam tey mooy sunu fukki ñaar fukkeelu jotaay ak di ñaan yàlla azza wa jalla mu wërsëgal ñu ak sellal xam naa tey bu yeggul wala suba te bu yeggul suba dana yegg te mooy régal yi tegoon pour mën a dégg melakaan yàlla ñu tolloon ci melakaan yi nga xam ne melakaan yi jëf la ba noppi boo ko xoolee ci benn côté waaye nekk melakaanu jëmm itam boo ko xoolee ci benn côté ñu joxe woon ci misaal sifatul kalaam Euh, melakaanu wax dafa doon loo xam ne lu sax la ci suñ borom jalla wa ala comme démb niñ ko leeralee ci ay tegtal yoo xam ne dafa root ci alquran root ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa kon suñ borom wa taala dafay doon loo xamee ne euh, yàlla day wax kon borom bi jalla wa ala moo wax ne moo wàqanteeg Muusa ci ay barab yu bari ci alquraanul karim id naadaahu rabbuhu hal ataaka xadiisu muusa id naadaahu rabbuhu eh, ndax xew-xew eh, xew-xew muusa nettalig muusa eh, dikkal na la id naadaahu rabbuhu bilwaadi almuqaddasi tuwa ba ko ba ko boroomam wooyee rabbuhu naadaahu loolu ci wàllu làkku arab ak ci sharia ni daa moom duñ ko def ci loo xamee ne duñ ko du ñuy dégg maanaam nidaa duñ ko def ci loo xamee ne luñ dul dégg la saa woote amee rek dégg day am kon yàlla moo woo Musa muroom Musa koy wuyu loolu defe naa ne lu leer nañu la beneen bi mooy situation Musa am accès ci Tuwa foofu situation moo lay xamante ne mi ngi dégg li yàlla wax ndax Musa borom bi azza ci suuratu an-Naml lu wax falammaa jaa'ahaa nuudiya an buurika man fi nnaari wa man xawlahaa wa subhaana allahi rabbil aalamiin yaa Muusaa innii ana allahu al-aziizu al-xakiim wa alqi asaaka falammaa ra'aahaa tahtazzu foofu lañuy tuddee dalaalatul iqtidaa Muusaa yàlla dane ko man maay yàlla ni borom bi ndeefi ci beneen bërëb neen dañ ko woo sax nag ne ko sànnil saw mu sànni ko su fekkoon Muusa garab gi rek mooy wax ak moom ndax Muusa dana sànni aw yatam garab gi wax ndax loolu dana ajo yonente bu yàlla bu toll ne Muusa alayhi salaam mu sànni aw yatam déedéet yàlla bam ne koo sànni saw yat da koo sànni mu nekk ak jaan ju rëy ji dox Muusa nara daw ngir ragal borom bi ne ko yow doo kuy ragal parce que yow sama sama yonente nga yow daw waru la foofa mi ngi koy tàggat pour bu demee ca Firawna bu ko lii gaaree du mën a daw parce que bu fekkoon rek euh, xamalu ko ne ko jaan ji yad wi boo ko sànnee day nekk jaan xamalu ko ko xamalu ko ko ba mu dem ca Firawna bu sànnee yad wi mu nekk jaan foofu mën naa daw te bu dawee rek risaala bi mën naa yàq foofu tax yàlla lépp lu muy def ci xereñ la tege jalla wa ala kon loolu mbokk julli bi def naa lu la Musa nda koo sànni da ko sànni waaw kon loolu wax dëgg yàlla lay tekki mooy Moussa dégg na li kii wax kum doon te mun ta nekk garab gi parce que bu doon garab gi dong dong la Isa Moussa du sànni aw parce que garab yelloowut eh, di wàqante ak yonente di ko di ko digal wala mu di ko tere loolu ak garab yelloowu ko dara jaam sax yëgul foofu kenn du gam-gam le garab ak yonente bi yàlla alayhi salaatu beneen bi dafa gën a leer ci suuratu Taaha borom bi ne ko wa maa tilka bi yamiinika yaa Muusaa lii kay leer na moo tax falammaa jaa'ahaa nuudiya yaa Muusaa falammaa ataahaa nuudiya yaa Muusaa dañ koo woo ne ko yow Muusaa inni ana Allahu laa ilaaha illaa innanii ana Allahu laa ilaaha illaa ana fa'budnii wa aqimi salaata li dhikrii te ko man mii man maa yàlla te xooloo foofu Ibnul Qayyim ni mu ko waxee ci as-Sawaa'iq innanii ana Allahu mënoon naa wax ana Allahu waaye innanii da koo feddali man dëgg dëgg dëgg man mii man maa yàlla ana Allahu laa ilaha illa ana amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg budul man waaw loolu ak garab dana ko wax mbokk jullit yi loolu xel nanguwu ko laa ilaha jaamu ma ak garab dana wax ne jaamu ma wa aqimi salaata li zikri ta nga taxawal julli ngir di ma tudd loolu ak garab dana ko wax ah inna saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa li tujzaa kullu nafsin bimaa tasaa hmm? bisu penc day ñëw tuuteetee ma nëbb ko ngir ngir fay bépp bakkan lam defoon jàll da ko nëbb loolu ak garab dana ko wax fala yasuddannaka anha man laa yuminu biha wattabaa hawaahu fatarda allahu akbar nee na bu la ko kenn dëddloo yowm alqiyaam ku ko gëmut bu mu la wanloo ginnaaw yowm alqiyaam koo xamee ne daa topp bànnee xam ba alku nee na kooku bu mu la dëddloo yowm alqiyaam boo ko defee rek bu la wanloo ginnaaw yowm alqiyaam da nga sànku te ab yonent la yàlla waxal foofu loolu ak garab sañ na ko wax wax ji ndax des na xellu ci ak garab muy wax lu mel nu ko al mu'tazila di waxe loolu xeyru saxiix nekkul lu wér xeyru saxiix nekkul lu wér kon yàlla kim doon waxal moo di Musa alayhi salaatu wasalaam Musa kim doon dégg yàlla la du garab gi loolu mooy di wér yow Sénégal nag bari na ñoo xam ne ba gëmuñ bis penc moom su ma nee li ma jublu mooy gëmuñ bis penc mooy bis penc nañ ko imaginer da ngay yëg ne ñii moom beneen bis penc lañ am bu bokkut ak bi yàlla wax. ne ko wama tilka bi yaminika yaa Muusa lan moo nekk ci sab loxo Muusa di tontu kon su fekkoon diggul li yàlla wax dana ko tontu qaala hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arib uxra samaw yat la laaj bi ki yàlla laaj ja xam naa ne moom doo bëgg laaj bi gaaw a jeex moom Muusa samaw yat rek jeex jeex na tàkk samaw yat rek jeex na waaye wax ji dafa neex bëggul mu gaaw a jeex moo tax mu indi yu bare bari yoo xa ne xëy na yàlla laaju ko woon waaye daa bëgg wax ji gën a gudd parce que bëggul wax ji gaaw a jeex ndax dafa neex sama yat la atawakkau alayha dama ciy sukkut wa ahushu biha ala ghanami ma cay ëccël ma cay ëccël sama gàtt waliya fiha ma'arib ukhra am naa ci yeneen aajo qaala alqiha ya Musa mu ne ko sànni ko fa alqaha mu qaala la yàlla utiliser qaala qaala kay jeexal ne wax qaala yàlla nu ne ci alxuraan wane na ko ci ne moom day wax wax ne ne wa kallama yàlla wàqante na wax ne qaala yàlla wax na na yaani wa naadaahu rabbuhu id naadaahu rabbuhu ba ko yàlla wooyee waaye li mbokk jële diir lu ko gën a leer ci texte texte bu leer naññ la kenn mënu ko firee leneen lu boo ko teg loola ne ko sànni sa yoddi mu sànni ko la ca xew nettali woon naa ko léegi fa alqaaha fa ida hiya xayatun tasaa qaala xudha wala taxaf sanuiduha sirataha al ula jël ko tabul ragal boo ko jëlee danañ ko delloowaat ci melakaanam ba mu nekkoon nekkaat aw yat sanuiduha sanuiduha sirataha al ula wadmum yadaka ila janaxika taxruju bay ila janaxika taxruju baydaa min gayri suin ayatan uxra am na beneen kawtéef bu ma lay defaral jëlal sa loxo bi nga dugal ko ci sa poos wala ci sa pegg yére gi boo ko génnee dana nekk lu weex tàll te loo xamee ne feebar wëralu ko mu nekk yeneen kawtéef goo xamee ne boo demee da nga ko wan Firawna di ko wan ci ne ko yàlla ma yónni aayatan uxra li nuriyaka min ayatina al kubra ngir nu la ci suñu aaya yu mag yi du yëpp de idhab ila firawna innahu taxa waa mbokk ji bi li ak garab mën na ko wax déedéet mënut ta nekk kon garab garab gi waxantiwut ak yàlla ga waxantiwut ak Musaa yàlla moo waxante ak moom ne ko demal ci firawna dafa bew qaal rabbi sharh li sadri Moussa di wax ne yow sunu borom ah bu fekkoon garab gi may wax mooy waxante Moussa ke mënoon na ko wax yow garab gi rek waaye dana ko rabbi sharh li sadri yàlla yàlla nga yaatal sama dënn rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yi defe naa ne mbokk julli di lu leer lu leer nañ ñi la loo xam ne jàpp daa ne la chàkk ci ne weddi ko moom du mën a nekk borom bi neen wa ma kaana li basharin an yukallimahu llah ah yëllëg ci kenn ci kenn ci mbindeef yàlla di wàqante moom lu dul da koy waxyu aw min wara'i xijaab wala muy wax ak moom waaye du ko gis dafa am lu jaar digganteem ak moom aw yursila rasulan wala mu yónni ab yónente wàqante la yàlla wax amul ci benn mbindeef wax na yàlla day wax ak moom lu dul fii lay jaar lii de borom asamaan ko wax ñooy jàpp ne di wax ne nag bu ñu waxee ne yàlla day wax kon la muy tekki mooy dafa am bën bën wala iyaazu billah wala jumtukaay bi muy waxee wala loo xam ne dafay jógee ci jëmm ji loo xamee ne moom lay waxee gémmiñ ak yu noonu lañ bëgg a wax waaw ndax loolu ndax loolu day yaani loolu laazim la ci ne yàlla buy wax rek faw comme niñ koy waxee day day as la cay tege mooy dañuy dañ koy saxalal gémmiñ nag wala dafa am luy génnee ci moom buy wax wax ji daa fu muy jógee ci jëmm ji loolu la chakk ci ne ñoom dañoo xiyaas yàlla ci mindeef ñoo jàpp ne mindeef moom wala mindeef mañ xam yi ñu xam doomu aadama yi ñoom ñëpp bu ñuy wax dañu am gimiñ jumtukaay yi ñuy waxe laysa ka mithlihi shay wa huwa samiu al basir yoon yéen da ngeen li tax ngeen dàq wax ji melakaan yàlla ci ne yàlla du wax da ngeen njëkk a yàlla ba noppi parce que da ngeen jàpp ne wax saa suy am rek am na fu mu génnee ci jëmmu ja am na fu muy génne ci jëmmu ja loo sa loolo moom jumtukaay lay doon maanaam gimiñ ak ak ci aju loolu kon yéen a ngi xiyaas yàlla ci doomu adama yéen a ngi tasawur yàlla ci seen xel ci ne nii la war a waxee nii la mën a waxee su fekkee mënut a waxee noonu kon wax amul ci moom wax wax nii rek lañ ci xam demewul noonu te it kan moo leen wax ne mbir wax ba saa su amee rek jumtukaay day am suñ borom nee na ëllëg yawmal qiyaam sawara day wax ndax sawara ak gimiñ lay waxee ban jumtukaay la sawara di waxee ban jumtukaay la sawara waxee li sawara di waxee borom bi nee na yawma naqulu li jahannama hal imtalaat wa taqulu hal min mazid wa taqulu hal min mazid fàttalikul bis bi nga xam ne dañuy wax sawara maanaam bis bi nga xam ne dañuy wax sawar yàlla da koy wax ne ndax fees nga muy wax moom sawar maanaam ndax am na lu ñu may dool du dañ naan dañ am ndax am na lu ñu may dolli ndax am na lu ñu may dolli ba yàlla teg ci ndëggoom mu ne ko doy na doy sëkk waaw mbokk yi ban jumtukaay la sawar di waxe kenn mësu ko kenn mënu ko wax te yàlla mel na sawar a day wax yàlla mel na sawar day wax yàlla mel na asamaan ak suuf dañuy wax yàlla ko xibaare borom bi nee na summa stawa ila samaa wa hiya duxaan fa qaala laha walil ardi itiyaa tawan aw karaha qaalataa ataynaa taaiin borom bi jalla wa ala nee na ba mu sàkkee asamaan ak suuf dana leen dikk leen ngeen nekk asamaan dikkal nga nekk fa ma la nekkuloo yow suuf ndikki noonu mu neex leen ak mu naqari ngeen topp wala ci sañ bañ ñu ne ñoom ñaar ñoo wax xaalataa la yàlla wax xaalataa ñoom asamaan ak suuf ñoom ñaar ñoo wax ne dañuy dikk ñun yàlla topp la kay ban jumtukaay la asamaan di waxe ban jumtukaay la suuf di waxe xeyru saxiix borom bi nee na yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu bis bi nga xam ne borom bi doomu aadama yàlla day day kaske gémmiñ yi di waxloo seen cër yi cër yi ban jumtukaay lay waxe wa tukallimuna aydihim kon loolu ginnaaw yàlla ci mbindeefam yi am nañu ciy wax te xamuñ ban jumtukaay la ñuy waxee fa kayfa billahi kon bu ne yàlla bu ne day wax kon wax dëgg yàlla ñu gëm ko loolu ci la ci la war a gën a mën a yey borom bi nee na wa yawma yuxsharu a'daa'u llahi ila annaari fa hum yuzaa'uun xatta ida maa jaa'uuhaa shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun wa qaaluu li juluudihim lima shahidtum alaynaa qaaluu antaqanaa allahu alladii antaqa kulla shay' borom bi nee na kàccoor yeeg tooñkat yeeg bokkaalekat yeeg yéefar yi bu yoomal xiyaamee seen cër ya ak seen karaw ya ak seen gis ya ñëpp ak seen der ya yëpp dañuy seede ci seen kaw ñoom dañuy wax di wax carrément mbokki jullit kii ki mën a wax loo say cër te xamu ban jumtukaay lay waxe loxo ban jumtukaay lay waxe bu yoomal xiyaamee der ban jumtukaay lay waxe bu yoomal xiyaamee mbokk jullit di gis ban jumtukaay lay waxee bu yomal qiyaame ki mën a wax loo mbindeef sawara ban jumtukaay lay waxee yomal qiyaam as asamaan ak suuf ni ñuy waxee ki mën a wax loo ay mbindeef te xamul ban jumtukaay la ñuy waxee wallahi bu nee mën naa wax kenn waru ko weddi wala nga di ko jéem wala nga di ko jéem a taawil koy gëm mu jeex kon loolu wax ju wax joo xam ne wax ju dëgër dëgër la ju bàyyeekoo ci ahlu sunnati wal jamaa boo demee ci al-Ash'ari di mu dama doon indi benn bayit di ko askamal al-Juwayni mais du moom ñu indiwu ko ci téeram boobu téer bii bayit yu may waaj a wax moo nekk ci al-Irshaad Ashaa'ira dañuy wax ne yàlla wax gi mu wax ne day wax loolu jubluwuñ ci maanaam wax ji maanaam as alxuraan ji waa li mu mooy waxi jëmm wax joo xam ne jëmm yàlla la nekk jëmm ci waaye du loo xam ne luy génn la nit ñi di ko dégg loolu loolu lañ bëgg a wax mooy alkalaamu nafsi borom bi nee na wa yaquluuna bi fi anfusihim wa na fii anfusihim dañuy wax ci seen bopp fii anfusihim ba noppi waxaat ne suñ borom day wàqante yàlla borom bi jalla wa ala eh, nee na nafiq yi dañuy wax ci seen bopp loo xamee ne nekkul ci ñoom wala dañuy wax ci seenu làmmiñ loo xamee ne si ni nekkul ci seen xol wa yaquluuna fi anfusihim maanaam naafiq yi dañuy wax dañuy waxanteeg seen biir seen xol lawlaa yu'adhibuna allahu bima naqul xasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bi'sal masir dañoo jàpp ne yàlla di leen buggal ci leen di li ñuy wax suñu borom tabaaraka taala nee na ñoom sawara mooy seen mooy seen dëkkuwaay te dëkkuwaay boobu bu mën a bon la kon li ñuy wax ci seen xol ci seen biir suñu borom jalla wa ala nee na loolu xam naa ko wa laqad xalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kon loolu dëgg dëgg dëgg boo ko xoolee lu doomu aadama yi ñurumtu la ci biiram ci ab xolam waaye du loo xam ne lu muy génn la bari ñu ko tuddee alkalaam bari ñu ko tuddee alkalaam faaw mu doon loo xamee ni day génn waaye bu nekkee lu nekk ci biir xol bi rek loolu dëgg dëgg dëgg dee su ko tuddee wax dee su ko tuddee waxante gi xam parce que wàqante gi ñu xam bala moo mën a nekk wax faaw day doon loo xam ne lu ñu dégg la comme ni ko yàlla waxee wa kallama allahu Musa taklima yàlla moo waqante ak Musa yasma'una kalaam allah dañuy dégg waxi sunu borom jalla wa ala hmm? lii kay leer na mbokki jullit yi borom bi nee na doomu aadama li muy ñurumtu. asalaamaaleykum dafa ne borom bi jalla wa ala nee na doomu aadama li muy ñurumtu bak di di jax jaxeel di wax ak moom loolu xam naa ko. kon wax du caa génne mukk mooy la nekk ca biir ni ko al ashaira di waxee nee nañ wax dëgg-dëgg buñ ko waxee mooy la nekk ca biir maa yaduuru fil bi ni ko aljubba yi waxee aljuwayni nettali ko jële ko ci moom nee na mooy loo xamee ne dafay nekk ci biir jëmm ya waaye bu dee làmmiñ wi dafay ñëw di fiiri rek la nekk ci biir waaye ba làmmiñ wi dëgg-dëgg la muy wax ku wax waaye wax ja mooy la nekk ca biir innal kalaama la fil fuaadi wa innama ju'ila al-lisaanu ala al-fuaadi dalila loolu al-Juwayni wax na ko ci li nga xamee ne moo di téereem boobu di al-Irshaad ila qawaati' al-adillati fi usul al moo tax ñoom loolu lañ jàpp te loolu ghayru saxiix bu dee wax ne alxuraan waxi yàlla loolu danaa ñëw su may leeral li mu allif bi wax ne alquran waxi yàlla la foofu danaa ci gën a danaa ci gën a xóotal ci ñoom ashaa'ira yi li ñu wax ci buntu boobu waaye ñoom dañoo jàpp ne wax. ci boppam du loo xamee ne mooy lu ñuy génnee la parce que loolu buñ ko waxee euh, dañuy mën a gëm ne alxuraan ji kon kàddu yi baat yi ak maanaa yi lépp wax yàlla te ñoom gëmuñ loolu gëmuñ ne baat yi ñuy jàng nii ak xaraf yi wax yàlla la dañoo jàpp ne day fiir wax yàlla xikaaya an kalaamillah maanaam dafay nettali wax yàlla bu dee yaani ñi nga xamee ne ñoo di euh, al maturidiya di wax ni ibaara ibaara an kalaamillah dafay wax yàlla xeyr saxiix ji yàllaa ko wax moo tax imaamul al imaamul qaxtaami di wax ne fahum fahumu kama taxqu wala fahuma kama taxquuna qur'aanaani kama taxquuna nee na yéen li ngeen di wax alquran ji buñ ko xoolee kon day mel ne da ngeen bëgg wax ne alquran ñaan alquran la te loolu wallahi mooy li wér achaari dañoo jàpp ne alxuraan ñaari alxuraan la loolu dañ koy jéem a weddi mooy li wér seen lool lañu loolu lañ wax al imam razi ci mafatixul xayb mooy at tafsirul kabir loolu la wax al imam al baqillaani ci al insaaf fi ma yajibu al i'tiqaadu bihi wala yajuzu fi ma yajuzu i'tiqaadu wala yajuzu al jahlu bihi loolu la ca wax al imam al iji ci al mawaqif fi ilm al loolu la ca wax kadhalika al juwayni ci téeréem bii di al irshaad ila qawaati al adillati fi usuli al i'tiqaad loolu la fa wax al-Baajuuri ci sharxu jawhara fi tawxiid loolu la wax loolu la wax alxuraan ji njëkk ji mooy ja nekk ci jëmbi yàlla jalla wa ala nga xamee ne du ay baat du ay xaraf nee na loolu wàccut jëm ci Jibril nan la ko Jibril xamee nee na yàlla da koo sànni ci am xelam wala yàlla da koo sànni ci moom daa am fu mu taxaw rek yàlla jox ko ko ah dit nu mu mën a doon kon dox na tuux na jóge ci yàlla su fekkee yàlla xamal na ko jibril rek kon toxu na jige ci moom lu tax ñu ne alxuraan kon jibril fan la jaar ba xam ko maanaam bu fekkee xas na koo xam rek kon toxu na allahu akbar moo tax alimaam albaqilaani ak ak imaam juway nee na nuzul googi alxuraan wàccee ci yàlla ñëw ci jibril du nuzulu tox toxu waaye ak déggal la ak xamal kon toxu am na ginnaaw jibril xam na ko rek kon toxu am na xam xam le kon xam la gi moom am am na toxu am na léegi nu mu amee nag li ñuy jéem a dañuy jéem a <laughs> dañuy jéem a firi naan du amuk du toxuk yëngatoo gee ci aju waaye toxuk xam le akuk déggal yàllaa ko yàllaa ko xamal mu xam ko noonu rek léegi nu mu ko xamale ginnaaw dem jéem ngeen a fexe bay dugg ci ay jugement ci ay juge yu xóot a xóot yoo xamee ne kenn xamul fan ngeen ko jëlee du texte moo leen ko wax du du kumpa la ngeen koy jëfandikoo ci seen xel war ngeen war ngeen mën a doomu neelal doomu aadama yi ci naka laa demee kon xamal googu mu ko xamee ne ak déggal googu mu ko déggalee nu mu demee amuñ ci tontu ci kenn ku ci mas a wax lenn kon la shakka ci ne toxu googu xamal googu yàlla moo ko wax yu jibril alayhi salaatu wasalaam mu dégg ko ci yàlla loolu mooy li wér jibril li ko dégg ci borom asamaanu suuf ndax yàlla day wax jibril bu yàlla dogalee dara bokk na ci ñi koy ñëkk a jot moo koy dégg ci yàlla yàlla wa ala lool loolu nuróol yàlla maanaam lan moo fi nekk ci nuróol yàlla ak mbindeef maa fi moo tax ñu ne alxuraan jooju du du loo xamee ne ay baat laa ki xaraf ki maana ay xaraf maanaam ay maana signification lu nekk jëm yàlla ji te loolu sax musiba la parce que loolu bu fekkee dañoo wax ne kalaamu nafsi mooy la nekk ci biir xol ba wala la nekk ci biir jëmm ya lay lay wër ci sam xel loolu sax sa xalal yàlla xel ak xol da caa nekk wal iyaadu billah te li koy xalaat sa xalal yàlla xalaat da caa nekk ku leen wax ne yàlla day xalaat nasalullah salaamatu wal afiya moo tax moo nañu ànd ak al mu'tazila benn yoon rek mu'tazila moom dañoo weddi ne dañoo weddi wax carrément moom jumlatan wa tafsilan ci yàlla ci ne yàlla du wax mën nañu ànd ak moom rek dañoo weddi ne wax yàlla du ko def moo tax ñu jàpp alxuraan ji mbindeef la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax maanaam jibril la ko kariyee ñoo dañ koo kariyee mbindeef la nekkul lu wax nekkul lu wax nekkul lu wax yàlla parce que dañoo jàpp ne moom wax moom liñ ci xam mooy li mbindeef yi def ñoom mooy looy wax ñu di ko dégg te loolu yàlla du ko def loolu lañ jàpp moo tax ñu ne alxuraan du wax yàlla yàlla du wax jeex ñoom waaye ñoom ci buntu bi ay ngóoni ngaana lañ comme ni ñu koy waxee ngóoni ngaana dañuy jéem ànd ak ahlu ci genn côté di jéem a ànd ak al-mu'tazila ci wenn jàpp nañ ne wax day ci ay kàddoo ki xaraf mën naa nekk waaye mbindeef yee koy def kon ànd nañ ak mu'tazila ci buntu boobu waaye nag ànd nañ di jéem a ànd ak ahlu sunna ci ne alxuraan waxi yàlla la waaye nag jubluwuñ ci wax baat yi ngeen di ak xaraf yi lañ jublu ci ne wax yàlla la alxuraan jan la mooy da nekk ci jëmmi yàlla ja jooju mooy jan da nekk jëm mooy jii nee nañ fii day day firi wax yàlla ku leen ko wax ginnaaw la nekk jëm yàlla du lu ñuy xam du lu ñuy gis kon fan lañ jaar ba ba ba gëm ne lii day firi wax yàlla ginnaaw du luy génn du loo xamee ne lu yàlla xamal kenn la lu yàlla wax nit di ko dégg wala jëmm di ko dégg kon lii nan lay mën a firi wax yàlla moo tax alimaamul baaqillaa mi daa wax ne wax jii ñuy jàng nii ci làkku arab ji wax jibril la lii la alimaamul baaqillaa ni wax rahmatullahi alayhi rahmatul wasia jërë bàyyi xel moo tax bàyyi juur yi ba mu koy sara ba mu sara ba muy saraa Jawharatu Tawhiid lu mu wax foofu sax taxakkum dëgg la def dane xalaat bu kenn xalaat di wax nag bu kenn xalaat di wax ne alxuraan jii ñuy jàng ko kenn wax ci mbooloo yi kanamu mbooloo yi kanamu nit ñi nga xamul dara ci ne lii mindeef la parce que dañuy bañ mindeef yi di ci doomu adama yi di ci fitna wu xalaas ginnaaw gëm ngeen ne di wax yàlla waxi mindeef la kay loo ci ragal di ko wax fii wala am foo koy wax am foo ko dul wax kon yëpp mbir yi doomu aadama yi ay mbir la yoo xam ne la shakka ci ne nekkul lu wér danañu gën a def ak leeral sax bu ñu agsee ba di leeral li nga xamee ne moo di alxuraan ni mu nekkee wax yàlla kon la shakka ci ne loolu nekkul lu weer beneen bi mooy loolu ñuy askamale al axtal an nasraani inna al kalaama la fi l fuaadi wa la shakka ci ne loolu eh, bayit la woo xam ne itam kadalika ni ko cheikhul islam Ibn Taymiyya waxee rek eh, dañ ko koy askamale mais doo xam ne lu mu wax la beneen bi su fekkoon moom moo ko wax sax kenn du ko kenn du tegtaloo ci wax kenn du ko kenn du tegtaloo ci wax loolu ñuy askamera ci ne al axtal ko wax loolu Cheikhul Islam Taymiyya nee na fekkuñ ko ci ak diwaanam même bu fekkoon moo ko wax di su ko di su ko di ci sukkandiku lu tax kooku ab chrétien la te chrétien yi kenn dal dellu ñoom ci wàllu wax parce que ñoom baalu baat dañ cee réer yàlla wax gi mu wax ne Isa baatu suñu borom la loolu mënuñ koo dégg ba tax ñu réer ci ne Isa doomu yàlla la ci wax gi yàlla wax ne baatu bi yàlla rek lu ñu mooy yàlla ci kun la ko sàkkee comme ni nga ko waxee woon keroog ku mel noonu lu ñuy sukkandikoo ci moom ci loo xam ne lu gën li gën a nekk nécessité li gën a nekk li gën a ràññiku li gën a jagoo ci suñ diine ñu ciy sukkandikoo ci koo xam ne baalu baat da caa réer mooy chrétien loolu di su ko jàpp su ko jàpp beneen bi la ma waxoon rek ña doon wax ñay wax lu mel nii bu dee ci buntu pas-pas dañoo wax ne kenn du ci tegtaloo ci buntu ci loo xam ne xadis boo xam ne kenn ko nettali waaw la tax ñu bàyyi xadis boo xam ne kenn ku nettali ci buntu pas-pas di degtaloo ci buntu pas-pas wax joo xam ne ab chrétien moo ko wax ngir dëgëral rek li nga xamee ne mooy seen position seen mazhab loolu la chaque ci ne euh, du loo xamee ne lu wér la du loo xamee ne kenn mën na koo jàpp wala kenn mën na caa sukkandiku kon mbokk jullit di wax dafa doon loo xamee ne melakaan la fi jëmmi suñu borom jalla wa ala yellu yàlla day wax comme ni mu yelloo ci jëmm ja mu bokk ci melakaan lu mel ni dégg dégg melakaan la fi jëmmi yàlla boo ko boo xoolee melekaan wi waaye nag buñ xoolee yàlla dégg gi muy dégg saa su ko soobee ak fu mu ko soobee ak nu mu ko soobee su boobaa mën nañu wax ne côté boobu mën mën naa nekk melakaanu jëf ndax nit ki buy wax yàlla di ko dégg buy wax rek suñu borom tabaaraka taala di ko dégg ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon dégg moom melakaanu yàlla la jëmm la yàlla musta dañ ji ma sa dégg musta dañ ji ma sa dégg musta dañ itam di dégg lu doomu aadama yi wax ak lépp loo xamee ne lu ñuy dégg waaye nag mu dégg mu dégg moom yàlla dafay aju ci ci coobareewam maanaam muy def dégg gi day aju ci coobareewam bu ko soobee nu ko soobee ak fu mu ko soobee loolu mbokk jullit yi lu jara jara bàyyi xel la incha allah bu subaak jàmm euh, xam naa ne tomb bii wala régal bi xaw nañ caa yàgg te mooy melakaani yàlla yi nga xam ne yàlla da koo saxal saxalal ko boppam ñaari xaaj la melakaan yi aju ci wàllu jëmmam ak yu aju ci wàllu jëfam ak duñ ko firi fàcce bu subaa ñu yeggale yeneen régal yi ci des incha allah def ci ak leeral su ko defee bu yeggee eh, yani ñu door a eh, yam foofu ba keroog eh, koor gi jeex bu soobee yàlla di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq kon foofu la ñu yamadi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiiran ma fi haaza al-kawni wa laa yabqaa illaa Allah laa ilaaha illaa Allah laa ilaaha illaa Allah Muhammad rasuulullah alayhi salaatullah laa ilaaha illaa Allah laa ilaaha illaa Allah Muhammad rasuulullah alayhi salaatullah